baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa katabnaa calayhim fiiha anna alnafsa binnafsi walcayna bilcayni walanfa bilanfi waluduna biluduni wassinna bissinni waljuruuxa qisaas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaaratu lah wa man lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika humu zaalimuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci li nga xamante ne mooy laayaam ñeent fukki ba juróom mu ne wakatab naa mu ngi wax ba léegi ci téere boo bale ci tawraat bi nga xam ne nee na hudan wa nuur foofu de nekk na fa njub ak leer léegi mu ne wakatab naa daal di ñuy dogal daal di bind daal di def fiihaa ca la nga xamante ne mooy ca tawraat ci seen téere boobu ca àtte yoo yële daal dinaa fay bind man daal di fay farataal de fiihaa ca biir tawraat anna sax bokk na ci àtte yi ma fa def anna nafsa bin nafs ne képp koo xamante ne nii mooy dafa faatu bakkan te tegu ko ci loo xamante ne mooy loolu borom bi digle nga xam ne daal di faat bakkan ci maali foro preuve yi daal di taxaw daal di lay yi daal di taxaw ne moom mii la kooku moom bin nafsi des koy faat mooy ku fi faat bakkan rek yow dees nay faat wala ayna bil ayn képp koo xam ne dafa jàpp bëtu jàmbur daal di koy fëq ci maali foro mpërow ya leer moom itam bil ayn moom itam des di fëq bëtam toj bëtam wala an fa bi naan waa ji nga xam ne dafa ñëw daal di ñàdd li nga xam ne mooy bakkanu jàmbur daal di koy dog moom itam des di dog bakkanam bu përëw yi leeree waa ji nga xamante ne nii daa jàpp daal di dog li nga xamante ne mooy nopp jàmbur ci maali foro përëw yi leer moom itam bil uduni moom itam des di dog li nga xamante ne ni mooy nopp ba wa sinnu bi sinn waa ji nga xam ne daa ñëw daal di fell daal di damm ba ñu jàmbur jàmbur ci maali foro përëw ya leer moom itam bi sinni moom itam day moom itam dees di damm daal di toj li nga xamante ni mooy daal di wékki li nga xam ne mooy bëñam de wal juruha qisas kantaan ak yi nga xam ne ay ngaañ la comme nga dabbus nit paaka dañuy seetlu lu tool noonu le fanku ko daal di ko ciy dugal ñu daal la koy daal di dabbus tamit yow itam noonu le kon nag mbir maa ngi noonu le mooy mbir moomu la nag voilà léegi nag affaire yi lii la faman tasaddaqa képp nag koo xamante ne nii moom dañ laa jam wala ñu gaañ la wala ñu def la ci yii kala ko def nga daal di koy jéggal daal di saraxeloo lële ne daal naa koy jéggale wala ne graawul ba jarul ñu koy topp fa huwa la léegi nag koo kële moom loolu noonu mu def moom tekk na loo xam ne day simpi li nga xam ne mooy ay bàkkaaram kon nag mu ngi le léegi nag lool la waman lam yahkum képp koo xamante ne nii moom nekkul di àtte bima anzalallah ci li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di atte kooku moom na ko leer ne fa ulaayika gaa yoo yële humu zalimun ñoom de ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy tooñkat yi léegi nag loolu la léegi nag mu ne loolu benn wax la mooy fa huwa kafaaratun la faman tasaddaqa bi loolu am na nag beneen wax boo xamante ne nii dañ ne waa ji nga xamante ne nii moom moom moom mooy ki gaañ voilà xam nga wax nañ la ne sànq que ki nga xam ne moom lañ gaañ bu dee dafa jéggale walla ne boo boo garaawul quoi léegi loolu noon day simpi ay bàkkaaram mooy kafaara am ñu ne noonoo mooy waa yi nga xam ne moo gaañ la de mooy kooku bu dee ne daa nekk koo xamante ne nii bu dee ki nga xamante ne moo ko moom la gaañ moo ko jéggal walla loolu jéggal gi mu ko jéggal day tax moom loolu day simpi ay bàkkaaram mooy mooy la ko waroon a dal ci li nga xamante ne loolu mooy daal di ne wàcceeku ci moom kon mu ne wax naa suñu boroom nag ne daal di ñu daal di indi ala athaarihim mooy daal di tofale ala athaarihim ci seen ginnaaw ña nga xamante ne yonent yoo yële nga xam ne ñoo doon doxe tey attewoo li nga xamante ne nii mooy tawraat nga xamante ne ñoom nag seen ginnaaw ma daal di indi ala atharihim ca seeni topp seeni tànk ca seen gannaaw ca seen jeexital mi Isa ibn Maryam indi yonent ba nga xam ne moom la ñu naan Isa ibn Maryam di Seydina Isa di doomi ndaw sañu naan Maryam alayhim assalaatu wassalaam musaddiqan bi ñëwee nag dafa nekk dëggal li ma bayna yadayhi li ma bayna yadayhi li nga xam ne moom la fi fekkoon mu jiitu ko fi muy tawraat dafa ñëw mina tawraat yi mooy li ko fe mu fekkoon ci ay àtte ci tawraat dafa ñëw di ko dëggal ñëwul weddi ko de wa aataynaahu kanta moom nag ñu jox ko beneen téere bu wuteeg tawraat ginnaaw bi mu ko dëggalee daal di koy nekk koo xam ne ku ko saxal la ñu jox ko al injiil li nga xam ne mooy l'injiil muy l'évangile waaye wuute nag bi nga xam ne mooy selon Matthieu selon Barnabas yooyu moom li mu gën a niru ci li nga xam ne mooy buñ ko doon xaw a dara ci l'islam day niroog ay recueil do données voilà mooy ne waaye yow ay nettali yoo xam ne Seydina Isa alayhi salaam ak ña ko gis sax du kenn ci ñoom ñoo nettali ci yooyu voilà lii ay nettali la yoo xam ne après ñu ñëw seen après ñoo ko def léegi ñu naan yàllaa leen inspiré xam nga ne loolu moo su wuute nag téere bi nga xam ne mooy Linjiil bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala wàcce woon mu ne nag nekk na ca ji l'évangile woon nuurun comme bële rek comme tawraat bële mu waxoon fiiha hudan wa nuur mu ne feet fiihi nekk na ci linjiil hudan njub wa nuurun nekk loo xam ne dafa ñëw di dëggal lima bayna yadayhi min at-tawra ñëwit di dëggal comme ni seydina isa ñëwit di dëggal alayhi salaam tawra mooy kim fi fekk li ko jiitu woon muy seydina muusa ak atte yi nga xam ne moom lañ di ci tawraat na ko noonu téere bi mu fi moom la ñëw di dëggal lima bayna yadayhi min at-tawra ñëw di daal di déggal li nga xam ne moo ko fi jiitu ci tawraat wa hudan te njëw la ne wa maw'idatan waaraate wu rëy rëy rëy te màgg moo fa ne lil muttaqiin ñeel ñi nga xam ne ñoo ragal seen borom tabaaraka wa ta'aala mu ne wal yahkum waay waay bi lii yëpp leeree kon naatee ahlul injiili wal injiil bimaa anzala fii li nga xam ne moom la ci yàlla wàcce ndax falsifié wuñu ko soppiwuñu ko way na bu dee dëgg rek la nañu àtte loolu ne bu dee ñoom dëggu nañu nañu àtte wooloolu le waman lam képp nag koo xam ne àttewul bima anzala Allah ci li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala te fa ulaa'ika gaayoo yële humul faasiquuna ñooy ñi génn ak topp mu ne wa anzalnaa ilayk kantaa yow seydinaa muhammad nag gis nga mu ngi wax téere yi wax na tawraat wax linjiil ba waxee tawraat ne waa tawraat ah nañu àtte woo ci li nga xamante ne nii moom la suñu borom daal di àtte ndax képp ko àtteewul wa man lam yahkum bimaa anzalallah fa ulaa'ika humuz zaalimuun képp ko àttewul li borom bi tabaaraka atte yéen waa tawraat xam ne nañoo ñooy ñooy tooñkatu seen bopp yi léegi waa linjiil bi mu leen waxee ba pare ne leen yéen waa linjiil waaye ñoom waa linjiil nañuy atte woo ci li boroom bi tabaaraka wa taala wàcce te képp koo xam ne attewul ci li borom bi daal di wàcce fa ulaayika humul faasiquuna ñoo ñoo ñu génn topp léegi nag muy ñëw ci waa alhamdulillah ci waa alquraan ne wa anzalna ñu daal di wàcce ilayka ci yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere bi bil xaq ci li nga xam ne mooy dëgg la de musaddiqan mu nekk loo xam ne daa ñëw di dëggal li maa bayna yadayhi di dëggal li ko fi jiitu woon minal kitaab bi ci ay téere mooy anjiil ak li nga xamante ne mooy tawraat dafa ñëw di ko dëggal de di ko seede waaye wa muhayminan alay mooy li nga xam ne moo koy seede te moo ko féete kaw alquraan moo ñëw la nekkoon ca téere yooyu yépp def cee nekk ak lu ko raw voilà mooy dafa ñëw ndar képp la ca ne woon lépp li nga xamante ne moo ne woon ci yeneen téere yépp suñu boroom tabaaraka wa taala daf koo dëxal daf koo dëxëñ ci li nga xamante ne nii mooy alquran ji nga xamante ne moom la naan wa muhaymin naa nga xamante ne daa nekk loo xamante ne nii daa nekk loo xam ne lépp la la féete kaw nekk loo xam ne lépp la ëmb li nga xam ne mooy li ko fi jiitu ci ay téere loolu lépp ak ay atte dafa nekk loo xam ne di ko seede nekk xam ne daf koo féete nekk loo xamante ni dafay wottu ya nga xam ne ñoo fi newoon loolu lépp mu daal di koy nekk daal di koy téye kon nag mu ngi noonu le wan mu ne wa muhaymina mu ne kon wa muhaymina moom alquraan jii de alayhi fahkum kon nag yow seydinaa muhammad atteel alayhi salaatu wassalaam baynahum seen diggante ñoom wu jullit ak yahuud yi bu ñu fi ñëwee bima anzala allah ci li nga xam ne moom la borom bi wàcce ci yow wala tattabi ahwaahum tabul topp nag seen bànneex yii moo tax ñu ñëwoon fi la bëgg nga soppi atteb atteb yàlla bi ci wàllu ña nga xam ne ñoo njaaloo woon ci seen kilifa ya lan nag bul topp wala tattabi bul topp ahwaahum mukk mukk li nga xamante ne mooy seen seen seen seen bànneex yii amma jaaka min al haqq daal di koy jënde topp seen bànneex yi jënd ko lan li nga xam ne moo la dikkal ci dëgg li kullin na la leer ne mbooloo mu fi mas a jaar rek mooy ci xeet yi fi jaar comme waa tawraat waa injiil ak même ñi leen jiitoon ak waa alquran ji minkum ci yéen shari'a suñu boroom defal na la shari'a mooy yoon woo xam ne ci ngay accès ci borom bi tabaaraka wa ta'ala wa minhaaja ak yoon woo xam ne xàll wu woo xamante ne mooy yoon wi ngay soobu daal di ciy jaar ngir at ci seen borom fa nga koy jaar nag sharia bi mooy li nga xam ne moo nekk mooy ñag ji walla moo ñag li nga xam ne minhaj ji yoon wu rëy wi wu rëy wi sharia bi mooy li nga xam ne mooy barrière yi walla mooy yow fii waroo ko génn moo tax suñu borom naan karran yara xawlal euh, suñu yonent ma ne sa saam waa ji nga xam ne day nekk ci yi nga xam ne mooy alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin yii xalaal dafa leer li dagan dafa leer li xaraam dafa leer seen diggante nag am nay mbir yoo xam ne leerul walla baynahuma umurun mushtabihat yoo xam ne leerul dara dafa lënt ci ñu bari walla léegi nag képp ku ci ne kooku day mel ni karra'i yara hawla al hima waa ji nga xam ne ab sàmmkat la ñëw ci ndingoom ci ci mandigu gaynde yi nekk fa di di di ko wër quoi di di sàmm di ay ay ay gay ay ay bët ay xaram ay nagam ci diw fii nga xam ne mooy mooy frontière u gaynde yi kooku buñ ko reeree moo ko rek kon nag affaire baa ngi noonu le kon nag sariya bi mooy ñag wi nga xam ne moo la naan fii moo lay tënk foo man bi jaar nii la voilà tënk googu ci ngay amee ak fireeku ci borom bi tabaaraka wa taala mu ne walaw shaa allah bu sooboon borom bi nag tabaaraka wa taala la ja'alakum konoon ta kon dina leen def ummatan wenn xeet waahida benn boo xam ne yéen ñépp ay bokk lu ngeen gëm walaakin waaye li am da ba des li yabluwakum daf leen a tàqali nii def leen ay xeet yu wute ay borom gëm-gëm yu bari wa li yabluwakum ngir mu daal li leen nattu fii ci li nga xam ne moom la leen jox ku nekk ci sharia sharia ab sayyidina Muusa waa tawraat sharia ab waa sayyidina Isa waa injil sharia ab sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waa alquraan suñu boroom ku nekk daf lay nattu ci atte ya fa ne ak yëm dafay digal ci lim ñu jox fastabiqul xayraat yéen ñépp nag kon nag profitoo leen te gaaw leen alxayraat yi yiw yi jiitu leen gaaw leen ci yiw yi ilallahi tarak nu man di demee na ngeen xam ne ilallahi ci seen borom marji'ukum mooy seen delluwaay jami'an mbooleem seen yahud chrétien jullit ngay nabbi'ukum bu ngeen ñëwee nag dina leen xabaare bima kuntum fi taxtalifoon ci li nga xam ne moom ngeen doon wute ci wàllu diine loolu borom bi dina leen ci àtte wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi